أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله tabaaraka wa ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wa sittiin ba'dal mi'a baabu sanaa'i nnaasi alal mayyit kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre cent soixante di garab numéro téeméer <coughs> ak juróom benn fukk ak ñaar baabu sadaqati anil mayyit wa du'a ila bunt bi doon wax saraxel néew bi waaye di ko ñaanal xadis biñ ci mujj woon a mu doon xadis neuf cent quarante neuf mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu anhu rasulallahi sallallahu alayhi wa idaa maata al-insaanu inqata'a amaluhu illaa min salaas walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis bunt bi ci tegu ba léegi ñu ngi ci kitaabu iyaadatil mariid muy chapitre cent trois wala garab numéro cent soixante-trois téeméer ak juróom benn fukk mu ne baabu buntu sanaa'i naas nit ñi ñuy tagg di def di eh, l'éloge Euh, alal mayiti ci ki nga xam ne moo génn àddina di ko tagg di wax ay mbaaxam bunt bi day wane ne loolu euh, <clears throat> du lu xaram du loo xamante ne lu ñu aaye la ci sharia moom lay leeral al imaamu ci bunt bi ñaari xadis la fende mooy xadis neuf cent cinquante ak xadis neuf cent cinquante al imaam ci kanam nag indiwu fi ay aaye comme ni defoon ci bunt bi ñu génn mu delluwaat li nga xam ne tamit euh, bunt yi ñu mujjee gis daanaka noonu doon doxale mooy euh, euh, da ko tudd saamu indi ay aaya li nga xam ne mooy ci kanam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala hadith neuf mu ne an Anas radiyallahu anhu annahu marru bi janaazatin fa asnaw alayha xayran faqaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wajabat summa marruu bi uxraa fa asnaw alayhaa sharran faqaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wajabat faqaala Umaru bnu al-Xattaabi radiyallahu anhu maa wajabat faqaala haadaa athnaytum alayhi xayran fawajabat lahu aljanna wa haadaa athnaytum alayhi sharran fawajabat lahu annaar antum shuhadaa'u llaahi fil ard muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu njëkkandi hadiis bi mu ne an Anas mu ne mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Anas bi Anas ibn Malik xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu an sayyidina Anas annahu qaala neena marru dañoo romb bi janazatin ci ab néew waaw fa asnaw alayhi xayra waaw mooy dañoo romb benn néew boo xam ne ñu ngi koy waajal di ko suule saxaaba ya daal di koy wax wax yu rafet wax ci moom tagg ko tagg ko rafet faire son waaw wax ci moom wax yoo xam ne daal yu rafet la waay fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam an fa qaala an-nabiyyu mu ne yonent bi alayhi ne wajabat ne wajabat waaw <coughs> war na ci moom walla rot na mooy nekk na ba pare waaw loolu am na ko summa marwu bi uxra ginnaaw gi ñu rombaat beneen néew fa asnaw alayha shara ñu ne hé kanta kii nag moom hé kii aka doyoon waar waaw tudd li nga xamante ne am nga asna na général ci yiw lañ koy wax waaye fii jege bi lil muqaba lil mujaawara la li mu jege asnaw xayran ñu indi asnaw sinon char duñ ko du dañ naan dafa tagg waa ci lu wax tagg asna mooy wax lu rafet waaye wa asnaw alayha charan mooy fa asnaw alayha charan ñu ne kii kii nag moom dafa doy waar wax ci moom loo xam ne daal rafetu fa qaala an-nabi seedeel ko loo xam ne lool loolu la fa qaala nabi yonent bi sallallahu alayhi wax ne wajabat ne rot na nekk na waaw mel na ni am na wa pare fa qaala Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar radiyallahu anhu bokkoon ci mbooloo ma mu ne maa wajabat mu ne waa yonent bi saa salaam waa wajabat yi ngay wax sànq ba léegi mooy la rot na war na wala mel na ni am na ko fa qaala yonent bi saa salaam tontu ko ne ko haaza asnaytum alayhi xayra ne néew bi njëkk romb kooku da ngeen koo tagg yiiw tagg ko wax ci moom lu rafet. fa wajabat lahul janna kon nag loolu àjjana mu am may yàlla may ko ajjana yàlla dara warul ci moom waaw waaye mu yàlla defal ko ajjana wa hada kanta keneen ki nga xam ne moom lañ mu mujjee romb asnaytum alayhi sharra moom da ngeen a wax li nga xamante ne nii euh, lu ñaaw ci moom mooy loo xam ne ta du du ñoom ñoo créé lu ñaaw li mooy lim nee woon kese lañ wax voilà <laughs> voilà yu yu garaaw yu yéeme yi mu def ngeen wax ci moom loo xam ne wute naa bu baax ah fa wajarawat lahu naar léegi nag safara daal bi war ci moom mooy daanaka am na mooy safara la jëm waaw <coughs> waaw mu ne antum ndax yéen shuhadaa'ullah yéenay seede yàlla yi ard ci suuf mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al al-Bukhari naka noonu al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que ñoom ñaar dong ko solo ñu ne hadis bii daal Ahmad rahimahullah andi na ko ci bërëb yu bari naka solo na ko al imaamu at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasa'i ak al Ibn Maaja wa sunanu arba'a Abu Dawuda kese moo ko solo al imaamu al-Bukhari rahimahullah ci ñaari bërëb la ko indi indi na ko kitaabul janaa'iz baabu sanaa'i naasi alal mayit waaye indi na ko tamit ci kitaabu shahaadaat ah léegi kon bu ñu gisee buntu bi njëkk a wax kitaabul janaa'iz mu ne haddasanaa baabu sanaa'i naasi alal mayit mu ne haddasanaa Adamu mu ne ki ñu nettali mooy Adam di Adamu ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan Abul Hasan al-Asqalaani al-Khuraasaani al-Marwazi at-Tamiimi mawlaahum Baghdadiyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Shu'ba ah <clears throat> mu nekk ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj gis nañ ko keroog ci hadiisu al-Haakim bi muy Shu'ba ibn al-Hajjaj mooy càll bi eh, Adam ibn Abi Iyaas jële ci Shu'ba moom yeneen eh, ñaar Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Suhayb mu nekk di nettal ma Abdul Aziz ibn Suhayb da Abdul Aziz ibn Suhayb Abu Hamza al-Bunani moom mi nag Bunani bi ci Quraysh Bunani bi min Quraysh ci Quraysh la bokkoon bokkul ak Bunani bële bu euh, bu kii taalibe imaam Anas du <coughs> muy kii euh, Saabit voilà bokkuñu ñoom ñaar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 wahada ahnaytum alayhi sharran fa wajabat lahu an-naar kanta al-imaamu Muslim benn bërëb kese la ko indi kitaabul janaa'iz baabu fii man yuthnaa alayhi xayran aw sharran min al-mawtaa eh? noonu la ko al-imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullah ci buntu wa shuraahi mu ne wa haddathanaa Yahyaa ibn Ayyuub wa Abuu Bakr ibn Abii Shayba wa Zuhayr ibn Harb wa Ali ibn Hujr as-Sa'dii <laughs> ci ñeenti sëriñam la ko jële mu ne te nettal ñu Yahya ibn Ayyub de Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-aabidu zaahidu rahimahullahu taala moom mu ne wal Abu Bakr ibn Abi Shayba de Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Kufi al-Wasiti al-asl ah, wa Zuhayr ibn Harb sama ñetteelu sëriñ de Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al Baghdadi rahmatullahi alayhi léegi mu ne wa Ali ibn Hujr as-Sa'di di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil Abul Hasan al-Baghdadi as-Sa'di al-Marwazi mu ne kulluhum ñoom ñëpp nag Ali ibn Ulayya ñu jëlee ko ci ko naan ibn Ulayya muy Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi rahimahullah Abu Bishr al-Basri al-Basri al-Bazzaz waaye kufi al-asl la waxoon nañ la moom nag da doon baj lool Ulayya loolu la siiwe ne Ismaïl ibn Ibrahim alay moom noonu la tudd waaye yaayam lañ ko doon dakkantale neexu ko woon comme niñ ko yàgga wax mu wal lafdu li Yahya kanta kaddu gi sama sëriñ bi nga xamante ne mooy Yahya bi ma njëkk a tudd ibn Ayyub moom laa indi ay kaddoom fii qaala mu ne haddathana ibn Ulayya moom noonu la ko waxe mu ne haddathana nettali na ibn Isma'il ibn Ibrahim liñ la wax sànq rahimahullah qaala mu ne axbarana Abdul Aziz ibn Suhayb gis nañ ko sànq ci riwaayu imaam al-Bukhari an Anas ibn Malik gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anhu murra ah, bi janaazatin bii dañ dañoo rombale ah bële dañ marru bi janaaza mbooloo ma yeneen saa ne ñoo romb bii nag dañ murra dañoo rombal bi janaazatin ah ci néew fa usniya alayha xayra ñu daal di koy euh, euh, tagg wax ci moom lu rafet lu yiw fa qaala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam wajabat wajabat wajabat fii day wax ñu wajabat yi ñett mu ne saa saa ne wajabat wajabat wajabat waaw mooy am na àjjana am na ko am na ko rot na rot na rot na leeral bu ko woon waaw nekk na comme si nekk na ba pare wa murra bi janazatin ñuy rombal beneen néew bu ñuy robe fa usniya alayha sharra ah nit ñi daal di wax ci moom loo xam ne nag ñaaw lu ñaaw la lu rafetul la fa qaala nabiyullah sallallahu alayhi wasallam wajabat wajabat mu ne yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ne wajabat wajabat wax ko ñetti yoon nekk na rot na rot na rot na mel ni diwam la lay am qaala umaru fidan laka abi wa ummi waaw Seydina Omar radiyallahu anhu nag yoneen saa sallam jënde naa la sama baay ak sama nday murra bi janazatin fa usni alayha xayr fa qulta wajabat wajabat wajabat wa murra bi bi janazatin fa usni alayha sharrun fa qulta wajabat wajabat wajabat ah yone Seydina Omar ne waa jënde naa la yoneen saa sallam sama baay ak sama nday waa romb rombal nañ la rombal nañu benn néew ñu tagg ko wax ci moom yiw nga ne wajabat wajabat wajabat waaw am na loolu am na loolu am na loolu rot na rot na rot na wa murra bi janaazati ñu rombale beneen néew fa usni alayha sharra nit ñi wax ci moom lu lu safan yonent bari saa saam nga ne wajabat wajabat wajabat am na loolu am na loolu am na loolu rot na takkoon ak moom mel ni am na ko pare fa qaala léegi nag mooy laaj la fa qaala rasulullah dawal yàlla saa salaam ne ko man asnaytum alayhi xayran wajabat lahu aljanna wa man asnaytum alayhi sharran wajabat lahu an-naar antum shuhadaa'u allahi fil ard antum shuhadaa'u allahi fil ard antum shuhadaa'u allahi fil ard yonent may saa salaam tontu ko ne ko man asnaytum képp koo xam ne tagg ngeen ko wax ci moom alayhi ci moom xayran yiiw wajabat lahu aljanna kooku war na moom aljanna da koy am waaw yàlla da koy jox. wa man asnaytum alayhi shara waaye képp koo xam ne seedeel ngeen ko waxal ko loo xamante ni nag wax ci moom loo xam ne safaan la wajabat lahu naar kooku dina war ci kawam li nga xam ne mooy sawara antum yéen shuhadaullahi fil ard yéenay seedekatu yàlla yi ci kaw suuf antum shuhadaullahi fil ard wax ko ñetti yoon yéenay seedekatu seede yàlla yi ci kaw suuf antum shuhadaullahi fil ard yàlla yi ci kaw suuf kon nii la ko al imaamaani al buxaari wa muslim rahmatullahi alayhima daal di solo kon ginnaaw njàngat bu njëkk boobee léegi nag mu des <clears throat> lëkkaale bu njëkk bi nga xam ne moo am diggante xadiis bi ak buntu bi ñu nekk ñu ne leer na mooy baabu an eh, sana innas alal mayit buntu bi day leeral wax lu rafet tagg ki nga xam ne mooy néew bi mooy loolu du lu ñu waaw li l'islam xaraamal mooy l'exagération mooy di wax loo xamante ne nii te gisoon nañ ko waaw yow miy dundal picc yi ca géej ga eh, picc yi ca air ba ak jën yi ca géej ga loolu exagération la tudd waaw waaw wala boroom boroom asamaan ak suuf génn na àddina ah lu tax kon muy génn àddina doo bàyyi wax la amul boroom asamaan ak suuf yàlla la tudd tudd du mbindeef waaye waaye boroom mbindeef yi moom mi bind génn na àddina bu bindoon dina génn <laughs> loolu lépp ay waxi exagération la ëppal la waaw yellul jullit di ko wax te képp ku ko wax bàyyi koo ki waxam boo ko man da laay biir waaw kon mooy eh, ñii yonent bi dañoo tagg ab néew bu ñu romb ñu tagg ko wax ci moom yiw yonent bi alayhi salaatu leen bal sax da leen ne wajabat loolu ngeen wax sax moo tax ma moom mii àjjana la jëm waaw ndax da ngeen a wax ci moom lu baax fa wajabat lahul janna waaw waaw asnaw alayhi xayra fa alayha alayhi xayra fa wajabat fa wajabat lahu allah kon loolu mooy kon wax ci yiw yi nga xam ne moom nga xam ci néew bi loolu nañuy privilégier loolu ndax boroom bi dañuy xool ci loolu waaw dañuy xool ci loolu tax mu jéggal waa ji waaw loolu lu ama am solo la waaw <laughs> ah waaw waaw allah allah moo tax ah, yonent bi alayhi salaatu salaam ah, daldi eh, wax wax ne yéen shuhadaa'ullahi ala al-ard léegi tagg boobu nan la demee woon am na riwaay yu ko leeral waaw ginnaaw bi ñu gisee lëkkaale bi léegi nañ nañ nañ lañ lañ bët quand waaw kon lëkkaale bi leer na sana'u naasi alal mayyiti kon lool du lu xaraam bal daa nekk loo xam ne wax lu yiw li nga xam ci ci génn àddina loolu lu baax la loolu bu baree ñi ko wax boroom bi mën na koo xool ci loolu nu ko daal di koy jéggal même bu dee ne am na yoo xam ne yéen xamu ngeen ko ci moom voilà <coughs> léegi waa léegi kan kan lan lañ wax ci moom loolu al imaamul xaafid na xajar rahimahullah mooy asnaw alayhi xayraat asnaw alayhi shara mais lan la mu ne euh, ñëw na hadis bii nii Seydina Anas radiyallahu anhu fekk ki ko jële ci moom di an Nadr ibn Anas di doom mu jële ko ci baayam di Anas ibn Malik te al imaam al Hakim an-Naysaburi moo ko solo al imaam Anas mu ne kuntu qaa'idan inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa marra bi janaazatin fa qaala ma hadihi al janaza nee na damaa mas a nekk toog fa yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu rombale benn néew yonent salaam ne waaw néew bi mooy kan mooy lan waay mooy kan xaalu janaazatu fulaan al mooy daa bëgg a xam la ñu ne ko lii de mooy néewab diw la moo génn moo moo moo génn àddina yonent salaam kaana yuhibbu allah wa rasuulahu kii ay way aka bëggoon yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxuñ ne kaana <laughs> kaana yuhibbu allaha wa rasulahu fonction ni bu amee le professeur mais ko monsieur le professeur yi nay dàqi waaw mais bu ko iñaane na ah waaye booy ndaw waaye mu naan ko waaye booy ah saway day waaru quoi ma ne la yow moom yaay waaru mais ko monsieur le professeur ndaw ko ah saway bul da ko ne quoi Ah kaana yuhibbu allah wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam wa ya'malu te da doon jëf waaji bi taatillah wa yas'a fiha da doon jëf <laughs> di doxal ci jaamu yàlla te doon ci dox waaw <coughs> léegi nag <coughs> wa qaala sayna Anas nee na ah nit ñi wax nag didda zalika fi allati asnaw alayha sharana ah nga xam ne nag moom lañ wax loo xam ne seedeel ko loo xam ne du lu baax ñoom lu wuteeg lii lañ ko wax <coughs> kon loolu leer na am na beneen riwaay boo xam ne Abdul Aziz mu jaar al-Hakim mu ngi ci inda al-Hakim rahimahullah al-imam al-Hafiz mu ne foofu nag ci hadith Seydina Jaabir radiyallahu anhu wa arda mu ne fa qaala ba'duhum la ni'ma al-mar laqad kaana afifan muslima mu ne ñoom foofu dañ ne <coughs> ay way ay way kii waay moo baaxoon waay la ni'ma askay al-mar'u stamsi yi kii néew boroom néew bii nii ah nekkoon na ko ku sàmm boppam ku wommatu woon ci yàlla ak yon nag yàlla ak yonentam alayhi salaam ah kantaa nag wax ju baaxul ja fa qaala ba'du mooy keneen ka ñun seedeel lu baaxul ñoom dañ ne bi sal mar'u ñenn ñi ne bi sal mar'u kaana in kaana la faddan ghaliza oh kii mooy kii kii cim moom rek cim waa rek nekkoon na koo xam ne ku kat xol a ngi woon nii waaw yaatu dënn kat xol ba pare bon ña ci moo yeesoon biiram dara baaxu ci woon yeneen tubaab yi mu léegi ku nekk ñu wax ci moom <laughs> mu ne wajabat waaw waaw allahu akbar kon mooy aljanna kenn keneen ci annaar wal iyaadu wal iyaadu billah waaw kon nag mu ngi noonee loolu am na solo ah allahu akbar mu ne kon yéen antum shuhadaa'ullahi fil ard waaw loolu nag boroom xam-xam yi am nañu ne ñooñ saxaaba yi lay waxaa c'est pas xeet bi yëpp parce que shuhada pa pa pa pa de euh, mooy ñi nga xam ne ay témoins de loolu euh, martaba bu rëy la boo xam ne du ñépp a ci dugg non ñooñ c'est la crème de la crème ñoom ñooy bokk ci ñooy ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy shuhada wax naa nag bu ko jaawalee ak martyr yi fii waxuñ shuhada boobu mooy ñi nga xam ne ñooy seede yi waaw waaw mooy seede yi ñooñu ñooñu c'est la crème de la crème waaw moo tax euh, euh, euh, kii borom bi tabaraka wa wax na ko fu bari ci alquran ah <coughs> ay mimman tardawna min ash-shuhada boobu moom ci seede kese la seede boobu bokkul ak bii boobu seede mooy ñi nga xamante ne nii <laughs> fa in lam yakuna rajulayni fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min a shuhada loolu mooy ut ñoo xam ne ñuy témoin waaw waaye mooy yi nga xamante ne nii <coughs> mooy li nga xamante ne am na yoo xam ne nag da koo digal ñëpp yaa ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhadaa lillah walaw ala anfusikum awil walidayn moo tax mbir yi day wute shuhadaa yi liñ naan lii shuhadaa am na yoo xam ne ñëpp ci yem am yoo xam ne moom daa jagoo am yoo xam ne pour ay cas particulier la biñ jógee sànq loolu mooy témoin rek seede loo xam ne lu xew wala ngeen bëgg a leen na waaye bu ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi gëm yàlla kunu qawwamina nekk leen taxawaakoon bil qisti ci dëgg ci maandute shuhada ngeen di seede loolu ñëpp la ci woo lillah lu ngeen di seede ne yàlla tax wala wala anfusikum même bu dee ne li ngay seede arrangé wala te il faut il faut pas parce que yow la concerne awil waalidayni wala say ñaari waajur wal aqrabiina wala ñi la jege ñi ngeen nekk ah ngay xool ci yooyu di jouer est que da seedeel waa ji wala da ngay seede contre moom déedéet waru la nekk lool waaw kon loolu <coughs> dajay woo al qist nit ñi nekk ay ñoo xam ne dañuy wóor waaye bu nee bu nee ca suuratul xaj ji wo fi haaza liyakuna ar-rasuulu shahiidan alaykum wa takuunu shuhadaa'a ala an-naas boobu mooy bu jagoo bi lii ngir mooy wa jaahidu fillaahi haqqa jihaadihi bu dee saxaaba yi ñoom ñëpp ci dugg parce que ñoom ñooy al-udul hum alladhiina radiya allahu anhum wa mooy ñi nga xam ne ñoom yàlla moo leen gërëm ñu gërëm ko waaw ñooñu buñ ci duggul kenn du ci dugg. ñoom ñëpp ci dugg moo la yeneen bay saa saa antum shuhadaa'ullahi 'ala an-nas voilà <coughs> yéenay seede yàlla yi ci kaw suuf te ñooñu du ñu nekk n'importe ci koo xam ne wóorul kazaab la jullit la waaye wax lu amul la narkat la day ju wëy wuruj di ki kook mën na bokkul kook mën nañ ko ne yow yaa shuhadaa'ullahi la la déedéet ak ñi nga xamante ne nii jullit lañ mais ay ay kàccoor lañ ab kàccoor na ñoom génn àddina ñu koy seedeel lu baax loolu tekkiwul dara ah. non ñool to loolu waxuñ loolu ah ah non non non non non <coughs> loolu taxul ñuy wax ñuy ñuy kàcc di di créer ah, di créer ay mbaaxam ay mbaax yoo xam ne léegi lañ ko génne boole boole ko ci palmarès ay xar baaxam te léegi lañ ko génne ci seen mbuq yi xam nga ne loolu taxul ñuy wax kon wa fi hada li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada ala an-nas waaw waaw kon ah, ngeen nekk ay seede ci kaw nit ñi waaw li yakuna rasulu li ko defee ndaw yàlla saa saa nekk seede mooy seede ci xeet waaw comme ni yonent bu nekk nekk seede ci xeetam yéen ngeen nekk nag seedey nit ñi waaw yéen ñi nga xam ne yéenay crème bi yéenay seede que ne yonent way saa saa jottale mais yéenay seede yeneen xeet Allah léegi kon loolu euh, ñu am am solo la waaw kantaaw law laa jaa waale yi da arba'at shuhada mooy comme bi ñu waxoon sànq bu njëkk bi loolu ay seedal rek ak a neexoon ñun di woon ñu wóor mooy digne de confiance mooy ñoo xamante ne dañuy nekk digne de digne de confiance voilà dañoo nekk ñoo xam ne digne de confiance lañ voilà kon loolu lu am am solo la voilà. léegi kon yonent bay saa saa ne antum shuhadaa'ullahi ala eh, al-ard yéenay eh, seede yàlla yi ci kaw suuf waaw moo tax eh, saxaaba yi bu dee ñoom moo tax borom bi ñoom la wóolu ci diineen bi waaw ba mu yónnee bi yonent ab alay ña war a taawu diine yi du n'importe qui ah ah non non bu kenn yaakaar ne dañoo jekk rek ñii di juddu fii ñii di juddu yore léegi ñu dajeeg yonent saa salaam non déedéet yonent bi saa salaam nee na man xiyaar min xiyaar dañ ma tànn ji tànn ci tànnee tànneef laa bokk waaw yàlla génne ma ci biir ñi nga xamante ne nii ci xeet fii nii mu ma boole mooy ñooñu ñooy xiyaar ginnaaw yonent yi alayhimu salaam suñu boroom génne ko foofu waaw ce ne sont pas n'importe lañ. leen na lañ mbir mu rëy lañu ci yonent bi alayhi salaam du ñu n'importe qui moo tax ñu mën a gàddu alquran gàddu sunna ba pare seeni wax ñuy wax loo xamante ne dañ koy boole ci biir li nga xamante ne mooy comme noddu ah xam nga noddu waxoon nañ ko fi Abdallah ibn Zayd eh, moom da ko ibn abdi rabbi da koo gént waaw Seydina Omar dégg na é eh, yeneen daw si di xëcc lambaayam ne ma yoleen saa sa man dégg naa lu mel nii waaw as-salaatu xayrun min an loolu bokkul woon ci mbiri Seydina Bilaal ko ci dugal <laughs> yeneen saa salam ne waaw noonu la <laughs> waaw mooy te loolu xam nga xam nga sariya sariya waliyu loo man da kawe kawe kawe mënoo fi indi sariya waliyu bi dina mag mënu fi indi sariya impossible yonent kese moo mën a di sariya ah. waaw léegi nag xalaatal saxaaba yi ñoom bi am yoo xam ne moom lañu gis yonent saa salaam ne waaw lii la daa fekk moom ci géejëm lañ bokk waaw kay allahu akbar moo tax mu ne antum shuhadaa'ullahi alal ard loolu nag yamul ci ñoom kese waaye crème xeet yonent saa salaam jamono ju nekk ñi ci gën a baax gën caa ràññeeku gën caa euh, euh, dëppook moom gin cee miru moom ñoom ñooy shuhadaa'ullahi alal ard ci jamono joojee te ñooñu nag du ñu n'importe qui du képp koo xam ne ku ñu yaakaare giiw la kese wala samp ko fenn wala mu samp boppam kene kooku ci ñoom la bokk am ah kumu kumu kumu kumu ko ah non non non non non waaw <laughs> ah. <laughs> ndax daa am yéen minimum préalable yoo xam ne man da ñàkk ci lool mooy nit ki nekk ku wóoru moo koo xam ne yow ay waxam wóoru <laughs> même bu dee mooy kilifa fam ne nan la mën a nekk ci choix yi ay nettaleem dëgëru waaw ay waxam lépp ay point yi lañ ciy teg kooku taxul ñuy wax waaw kooku moom taxul ñuy wax kon nag mu ngi noonee ah loolu lu am am solo la al imaamu Nawawi nag rahimahullah bi muy saraal yi mu ne wa zahiru anna alladhi asnaw alayhi sharran kaana min al munaafiqiin waaw mu ne li feeñ mooy kii nga xamante ne nii moom lañ euh, seedeel lu ñaaw yeneen saa saam ne wajabat ah kon de sa war a war na ci moom kooku ci naafiq yi la bokkoon non kooku moom manuloon nekk lu dul naafiq waaw loolu mu ngi koy wax ci li nga xamante ne nii mooy al al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhima kon mu ne kooku moom li feeñ daal mooy ci naafiq yi la bokkoon imaamul haafid ibn hajar ne ah waxam jooñ nag am na lu koy jàppale de <laughs> waxu Imaam An-Nawawi bi yoobu moom am na lu koy jàppale waaw yurshidu ila zalika ma rawahu Ahmad min hadith Abi Qatada bi isnadin sahih radiyallahu anhu salla alayhi sallallahu alayhi wa sallam lam yusalli ala alladhi asnaw alayhi sharran wa salla ala al-akhar mu ne nag waxu Imaam An-Nawawi boobu am na lu koy jàppale de te loolu moom loolu kese la mën a demee waajib naa fiq la moo tax mu ne imaam Ahmad dafa solo jële ci xadiisu Seyna Abu eh, ki eh, xadiisu Abu Qatada ci sanad boo xam ne radiyallahu anhu bu wér la mu ne leen saa salaam keroog ki ñu tagg ki ñu wax moom yiw kooku la jullee keneen ki jullee wu waaw te leen saa salaam da doon moytu di jullee naafiq waaw da doon moytu di jullee naafiq kon nag le fait eh, julleewul waa imaamul Hafiz Ibn Hajar ne loolu moom day day day day day day dem ci. Eh, eh, wàllu li imaamu Nawawiyu rahimahullahu taala daal wax ne waa ji nii hmm, eh, moom ci naafiq yi la woona ah, kaana minal munaafiqiin ci ñoom la bokkoon moo tax ah comme la meloon nag gaa yi daal wax ci moom loo xam ne lañ xame ci moom ne cëy kii diw kii nangam nangam la woon hmm, kon nag loolu lu am am solo la quoi <laughs> waaw al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne mu ne mu ne wa amma maanaahu kanta maanaa bi fa fii qawlaani ulama mooy asana bi ñu sa tagg mu ne ahaduhuma benn bi anna hadha sana bil xayri liman asna alayhi ahlul fadli loolu mooy ki ñu tagg ki nga xam ne moom la ñu waxal yiiw tagg ko wax ko yiiw kooku mooy ki nga xam ne waa ngëneel ñoo ko seede ci moom fa kaana sanaa'uhum mutaabiqan li af'aali ba mu ko defee nag tagg gañ ko tagg daal di dëppook ay jëfam mooy la mu doon jëf nekk ci lu baax loolu la ñu wax ci moom fa yakunu min ahlil janna mu bokk ci waa aljanna fa in lam yakun kadhalika fa laysa huwa muraadul hadith bu dee ne waa ji melul woon noonu nag moom liñ ko doon tagge loolu taxul ñuy wax mu ne wa saani am na beneen déggin wa huwa sahihul muxtaar te mooy li wér te moom lañ tànn annahu ala umumihi te loolu lañ koo jagle mooy sanaa'ul xayri mooy nit ki même mën naa nekk nit ku doy waar waaye bu génnee àddina bu leen nekk di privilégié wax ju wax di wax ci moom lu baaxul yi voilà loolu taxawoon nañ ci bi leen saa saam di wax hadith Sayyidatu Aisha la tasubbul amwaat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu bu leen di ŋàññi ñu génn àddina wax ñu wéy nañu dem nañ ca la nga xam ne moom lañ jiitaloon ci yiw wala ci safan loolu taxawoon nañ ci bu baax Imaamul Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj mu lii wér te moom la ñu tànn mooy ne wax ji ci lu ñu joyal wa itlaq ak lu ñu joyal ci euh, généralité mag lu ñu joyal wa anna kulla muslimin maata fa alhama allahu taala annasa aw mu'zamahum as-sanaa alayhi kaana dhalika dalilan ala ahli al kene bépp jullit bu génn àddina borom bi yenkiwal mi nga xam ne moo kawe te yéegut nit ña wala ñu ëpp ci ñoom ñuy ñu koy wax lu rafet ay képp ku dégg ne diw faatu na ñëpp di yéeg ay waay ndeysaan ku baax génnu naa génn naa dina way ay diw nangam ak nangam lool borom bi moo leen ko yenkewal wala lépp ci ñoom loolu tegtal la muy wane ne kooku ci waa àjjana la bokk sawa an moo xam nag kaanat afaaluhu moo xam ay jëfam tax sa yi daalika am la moo xam jëfam yi loolu la doon wane wala boog lenn ci jëfam yi mooy du jëfam yëpp a ko wane voilà waaw ndax da ngay boo tax bu boobaa privilégié lu baax yi waaw waaye nekk fi di wax yu ñaawam yi déedéet voilà <coughs> mu ne wa in lam takun afaaluhu taqtad même bu dee ne ay jëfam wanewul loolu waaw ndax kooku kooku kenn fala toxtamu yi al ba ko kenn du ne waaye kooku wala mbugal day dal ci moom bal fi xatar al-mashiya kooku daa nekk ci danger wu mooy li nga xamante ne mooy euh, euh, lu soob yàlla kese ci coobare yàlla la nekk léegi nag ba yàlla defee fa ida alhama allahu azza wa jalla an-naasa asanaa alayhi istadlalna bi zalika ala annahu subhanahu wa taala qad shaa al-maghfira la léegi nag bu yàlla defee nit ku gën a àddina mais bon doon na déconné quand même doon na defirul noonu euh, mais nit ñi daal mel ni ba mu génnee àddina ñoom ñépp yu baaxam yi kese la ñuy wax mu ne loolu yàlla moo leen ci poussé ci loolu daal di leen koy euh, euh, yenkiwal loolu nag dañ ciy tegtaloo que ne borom bi lim sopp ci moom malgré yu garaawam yam doon def mooy ne kii da nangu li mu nangu ci moom te bëgg ko ci moom mooy jéggal ko voilà mu ne wa bi hada ci lii tazharu lay feeñ faidatu sana li nga xam ne mooy njariñu li nga xam ne mooy taggu goog lii nag lu am solo la al an-Nawawi yu daal rahimahullah daal di wax ni waaw waaw ah. moo tax mu ne walaw kaana la yanfa'u dhalika illa an takuna maalu tafsadi lam yakun li sanaa faade mu ne kantaa ñi naan non il faut mu bokk mu fekk lañ koy tagge daa bokkoon mu nekk ci moom kese bu loon ci moom jarul muy wax waaw mu kon loolu parce que bu boobaa kon kon kon tagg gi du am njariñ ak li ko yeneen saa di di di yëgle waaw parce que lenn la <coughs> mooy yow naka li ëpp ci nit ñi surtout waa ahlul fadli di wax ci waa ji lu baax même bu dee ne euh, ku doy daal woon ñuy wax ci moom di tudd ay kiiwam loolu day wane ne yàllaa leen ilham loolu moo leen yenkiwal yooyee voilà même bu dee ne ay jëfam dëppoowul woon ak lépp loo xamante ne mooy nekkul ne gaay dañoo créé mooy dañoo privilégié yenn yu baaxam bàyyi yenn yu yéesam yi waaw kon nag loolu lu amaam solo la voilà kon loolu am na solo lool waaye waaw euh, kon léegi nag euh, euh, benn mu ne benn laaj nag ñëw na waaw mooy ci côté asnaw alayhi sharra waa ji nga xam ne moom moom dañoo wax ci moom lu ñaaw yi mu doon def mu ne mais naka la ñuy mën a defe lii alors que yonent bi saa na ci sabbul amwaat comme niñ ko waxee léegi comme hadith sayyidatu Aisha boobu radiyallahu anha mu ne fal jawaabu anna nahyaan sabbil amwaat wa fi ghayril munaafiqiin waaw wa saa'iril kuffaar mu ne kanta tere gi ñu tere di euh, ŋaññee ñi génn àddina loolu mooy ci ki nga xam ne du munaafiq te tamit ak kii du bu yéeféer ak li des ci yéeféer wa fi xayri waaye tamit wa fi ghayril mutadaahir bi fisqin aw bidaa waaye it euh, ci ki nga xamante ne ni moom. Euh, wa fi ghayri al mutazahir ak ki nga xam ne dañoo tere ngay wax ci moom lu baaxul même bu génnee àddina yu baaxul loolu mu koo xam ne mooy ci binaa la ne woon waaye nekkuloon di ko feeñal ak ak kàccoorteem kooku waroo nekk fu ngeen nekk ngeen di wax ci moom mu ne fa amma haula yi <coughs> mu euh, euh, mu ne wa fi ghayri al mutazahir bi bi daal kantaa ñi nga xam ne ñoom seen binaa lañ ne di ko di ci woote ñee nekk ay yéeféer wala nekk ay jullit yoo xam ne ma ay yu garaaw la ñuy def ba pare nit ñi nar leen ceerooy loolu waxoon nañ bu boobaa nga koy tudd waa ci condition boobu kese mais soxlawo foo dem di ko tudd nga nga leeral nit ñi ngir ñu bañ a tàbbi ci grier quand même di roy koo xam ne jarul woon a roy parce que lim fi ne woon baaxul waa ci kaw lool kese te lool soxlawoo tudd tur bu dee ne boo waxee al isharatu takfi waaw boo junjee mu doy doy na kanta bu dee junj taxul gaa yi bu boobaa nag da ngay leeral ne ah ay la yëwén lii nag moom lim doon def nii baaxul waaw loolu la yonent bi alayhi bu dee loolu loolu lay mën a nekk waaye manoo nag tout le temps fu ñu nekk rek ngay tudd waa ji ci yu yéesam yim nee woon alors que amul benn lu koy laaj lu ko lu tax ñu nga soxla ko loolu euh, jaru ko quoi waaw loolu jaru ko kon nag moo tax mu ne nag wa hada al hadith mu ne kon hadith bi mahmulun ala anna alladhi athnaw alayhi sharran kana mashhuran bi nifaqin aw nahwihi mimma dhakarna mu ne kantaal lii nag hadith bi kon dañ ciy xamee ne waa ji nga xam ne ba mu rombee yoneen saa salaam saxaaba yi dañoo wax ci moom lu dul noonu wax yu dul noonu yi mu doon def yu ñaaw yi loolu day wane ne kooku moom da doon wane naafiqam wala yu bonam da ko doon wane di ko fësal tax ñoom ñu daal di koy wax comme ni nga xam ne noonu la ko doon wane sinon bu doon da ko doon nëbb yoneen saa salaam doonu leen ci woon saxal te yaroon na leen loo xam ne duñ gis kooku di ko waxal yooyu voilà kon loolu lu am solo la. Eh, lu ama am solo lool la al imaamu al xaafidu eh, an-Nawawi daal di wax eh, léegi wallahu taala a'lam kon hadis boobu mooy loolu léegi al imaamu al xaafid